man nadara an yutia allaha taala falyuti'hu wa man nadara an ya'siyahu fala ya'sih muttafaqun rawahu al-Bukhari rahimahu llahu taala waaw muttafaqun alayhi hadith bi muttafaqun alayhi waaw bi imaamul Bukhari kese moo ko solo comme xadis biñ génnoon bon jotaay bi ñu génn gisoon nañ xadisu Seydina Abu Zayd Amr ibn Akhtab al-Ansari radiyallahu anhu bokkoon ci waa Xasraj radiyallahu anhu mu ne annahu qaala salla bina rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-fajra wa sa'ida al-minbar fa xatabana hatta hadarat ad-dhuhr banañ jeexee walillahi alhamdu wal minna ba léegi ci chapitre bii de 370 baabul mansuuraati wal mulah tey ñu war a gis xadiis bi ci tegu muy 1862 mu ne waan Aïshata mu ngi jëla gis ñu Aïsha radiyallahu anha di bint Siddiqi radiyallahu anhuma annaha qaalat nee na qaala an-nabi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na man nadara képp ku nisar an yuti allaha ngir loo xam ne nizar loo xam ne jaamu yàlla la comme ni Seydina Omar waxoon ne yeneen saa sam man de dama nizaroon ci jaahiliya ne dem umra ji ca Kaaba ga mu ne ko ma matalal sa ni sa waaw mu ne ku def lool jaamu yàlla topp yàlla nga nizaroon ne ah moom nga di ko defi mu ne defal waaw na nazara waaye képp koom dafa nizar an yaasuy Allah naan bu ma yàlla mayee ma am sama examen bi dinaa fuural bu ko def ah voilà yow si ah bu ko mooy ah xam nga luy fuural xala kàddu gu yàgg la fuural fuural mooy euh, euh, dagale nit ñi euh, organiser am pecc quoi. ni ngeen tëggoon nga génne am am pecc daal di fuural bu ma yàlla mayee ma nekk major wala sama examen bii ñu jëm concours bi quinze personnes la jël ci ay milliers de candidats wala entreprise sangam wuu la sélection est et dure bu ma yàlla mayee ñu jël ma dinaa ko arrosé noo koy arrosé benn salle laay cloué ñu faire une grande fête ñu woo musiciennes yeeg musiciens yi voilà ñu dóor une grande fête eh, bu fi def loolu ah <laughs> loolu mooy yàlla lu <laughs> bu ma yàlla mayee ah ma amub liggéey am premier salaire dinaa dem dinaa jouer pieds mi porte perte muy outil dañ naan la déedéet. perte mun uci fan péemi mooy jeu de hasard dinaa ko jouer dinaa dem casino ba jeu d'argent yi dinaa ñu ne la é bu ko def <laughs> sa nisar ko dara baaxu mu ne xadiis bi rawaahu soloo na al-Bukhari di al Abu Abdillah al-Bukhari rahimahullahu ta'ala léegi laa ji njëkki mooy comme donc ko solo ñu ne la déet déet sëriñam al-imam Ahmad ibn Muhammad bunu Hanbal dina ko ñeenti bërëb musnadu Siddiq Aisha bint as-Siddiq radiyallahu anhuma waaye naka noonu al-imaamu Abu Daawud at-Tirmidhi an-Nasaa'i ak Ibnu Maaja en fait imaam Muslim kese ko solowul bu ko solowoon mu nekk rawaahul jamaa al-imaamul Buxaari rahimahullahu ta'aala kitaabul aymaani wan-nuzuur baabun an-nadr hmm? an nadri fii ma la yamlik wa fii ma'siya noonu la ko tuddee buntu bi wax nit ki di nizar ci loo xam ne moomu ko <laughs> loolu gisoon nañ ko voilà mooy yoneen saasam teroon gisoon nañ ko fii période bi la nadra amulum nizar fii ma la yamlik waaw mooy nit ki amul manoo ci man manumaa toog manoo ci ko quoi naan man de am naa un vœu voilà ñu ne la waaw sa vœu boobu mooy sa lool nga bëgg mooy lan Euh, nga ne bon man bu weer wi deewee euh, gis nga euh, salaire u X waaw bëgg naa cee jël dégg naa ne monsieur X quatre mille euros lay gagné wala un million cinq cent fii ci fii ci Ndakaaru wala fii ci Matam salaire am bu bëgg naa ci jël cinq cent mille yi sarax ko dañ naan la yow yaa yow yaay monsieur X dalaa may loolu déedéet kon nag yeneen saa sam nee na wa laysa ala rajulin nadrun fi ma la yamliku <laughs> gisoon nañ ko xadis cinquante et un baabu tahrimi lani insanin bi ayni yow dabba gisoon nañ ko foofee waaw kon loolu euh, leeroon na quoi mooy xadis Abu Zayd bokk la Abu Zayd biñ gisoon bii weer ah waxuñ ne kooku Saabit la woon Saabit ibn ad-Dahhaak alors que Abu Zayd biñ gisoon bii baax ma woon Amr ibn Akhtab dëgg la ñoom ñëpp ci waa Ansaar lañ bokk waaw mais bokkuñu yeneen saa saam ne wa laysa ala rajulin nadrun fii ma la yamliku amul benn nit góor a jigéen a ci yem nizar gu muy def ci loo xam ne moo bokk booy baax doo tabe ci sa <laughs> waaw kon imaamul Buxaari yi foofee lëgoon di ne al abu abdillah muhammad ibn ismail ibn ibrahim ibn al-mughira ibn bardizba wala bazdizba al-ju'fi al-bukhari rahimahullahu ta'ala moo di ci ñi mu ne hadathana hadathana hadathana hadathana indi na ko tamit kitaabul aymaan ba léegi war nuzur mais ci beneen buntu baabu nadri fi ta'a voilà mu ne moom al-imam mu ne hadathana abu asim ah gisoon nañ ko bi paase ad-Dahhaak ibn Makhlad ibn ad-Dahhaak ibn Muslim ibn ad-Dahhaak ash-Shaybaani Abu Aasim an-Nabilu gisoon nañ ko jotaay bii ñu génn muy ci moom la jëloon ah, gisoon nañ ko moom moom moom gisoon nañ ko muy cent vingt et un la gane àddina génn na deux cent dix rahimahullahu ta'ala an Maalik mu jële ko ci Maalik di Maalik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Harith ibn Ghayman Abu Abdillah al-Asbahi al-Himyari al-Madani mooy imaamu daaril hijrati di imaamu Malik génn àdduna cent soixante-dix-neuf rahmatullahi alayhi an Talha ibn Abdil Malik mu jële ci Talha kon Talha ibn Abdil Malik mu jële an al-Qasim di al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiqi radiyallahu ta'ala anhuma abu muhammad ñi ne abu abdirrahman di doomu saydina muhammad ibn abi bakr ah mu ngi gane àddina ci xilaafu saydina ali ibn abi talib génn àddina la cent cent six ah radiyallahu ta'ala anhu muy alqasim anil an Aïshata mu jëlee ci bàjjanam ndax moo doon grande sœur baayam di Muhammad ibn Abi Bakr mi juddu woon ci Dal Xulayfa yeneen saa salaam di gàddaay di abu yaaru Ali muy jëlee ci Aïcha bint Abi Bakr Siddiq ummi Abdillah génn àddina la cinquante sept am ñu ne cinquante huit ummul mu'minina radiyallahu anha an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man nadara an yuti'a Allaha falyuti'hu wa man nadara an ya'siyahu fala ya'si noonu la ko dee fii waaye beneen buntu bi baabu nadri fii ma la yamlik fii ma'siya noonu it la ko ëndee an nadru fi ta'a ak an nadru euh, fii ma'siya euh, fii ma la yamlik fii ma'siya même kàddu yi la voilà man nadara ku nidar an yuti' Allah falyuti' wa man nadara an ya'siya an ya'siya voilà kon mu ngi noonu fala ya'si bu mu ko mooy kon xadis baa ngi noonu kon lii yonente bi alayhi salaatu nii la ko al imaamu al Buxaari eh, rahimahullahu taala daal di indee léegi nag xadis bi bon <laughs> waxoon nañ la sànk ne eh, eh, bi biñ gisoon boobu yonent saa salaam ne woon amul nizar ci loo moomul bii nag day wax beneen façon nizar boo xamante ne mooy di nizar loo xamante ne mooy yàlla la waaw ku ni dar topp yàlla comme exemple yi ñu la jox sànq loolu toppal yàlla waaw moo tax comme niñ la ko waxee si euh, sànq euh, bi Seydina Omar radiyallahu anhu ne woon yeneen saa salaam man de damaa ni euh, dem aji kii dem umra ji waaw dem umra ji mu ne ko waaw ba pare bi ne ko après bul kii bu bu ñu fàtte ci sa ñaan yi waaw la tansaana <laughs> bu ñu fàtte de ah yow sunu mbokk ci sa ñaan yi ah loolu kon lool la ko mooy bu dee ne euh, lu lu lu baax la ah loolu la mais bu dee euh, mooy yàlla bu ko def bu dee mooy yàlla moom comme yi ñu la fi joxoon exemple loolu moom bu ko def amul bon j'avais donné ma parole gis nga xadis bi ni lëkk amee lëkkaloog fi nga xam ne moom lañ génnoon xadisu bi nga xam ne moom la ñoom al-Miswar ibn Maxrama ah ak Abdurrahman ibn al-Aswad ibn Abi Yahus radiyallahu anhu wa radiyallahu anhu ma xadis 1860 non mooy kii bi Awf ibn Malik ibn Tufayl ne sayyidatu Aisha dañ koo nettale huddithat an Abdallah ibn Zubayr qala fii bayna wa ata'in a'tathu mooy biñ ko nettalee na ah sa doom ji de Abdallah nee na la la tantahiyanna Aisha quoi aw la ahjuranna alayha Aisha dina wala dinaa ko dinaa ko mettre sous tutelle quoi <laughs> waaw di ko gérer alors dootul gérer ki ah sayyidatu Aisha ne mu daal di huwa lillahi alayya nadrun an la ukallima ibn Zubayr abada jël naa nizar ci borom bi kenn dootuma waxate ibn Zubayr ba faw waaw ah, xam nga ibn Zubayr radiyallahu anhu lan la waxoon gaa yi mu dee dane bon la la laa yahillu laha mais wax leen ci bopp wax leen a gaa yi sa bopp parce que moom dog bi ma mais c'est pas loolu amu ci droit quoi dagaru ko voilà <laughs> moo tax <laughs> saxaaba yi bi ñu ñëwee loolu lañ doon fàttali ah awwaa na ko mais ag yow hadis bi ñu ma nettali woon ci yonent saa salaam nag di wax ci lii ni mu garaweeg yooyu ba pare nga koy def waaw loolu par exemple misar yu mel noonu comme bi Sayyidatu Aisha ta moo moo nettali hadis bi na koo xam ne nisar ga <laughs> topp yàlla na ko topp waaye ku nisar loo xam ne moom bon mooy yàlla la parce que quand même même bu dee ne kële def mooy dog mbokk dog mbokk mooy mooy yàlla ki loo tay waaw mais moo ko jàppoon ne bon euh, kii daal daa ñaawe ci moom ñaawe goo xam ne di ndayam defal ko lépp yar ko def ko lépp naan da koy mettre sous tutelle di ko gérer ko quoi alors que deful lu dul di jël alalam di ko def ci yoonu yàlla di ko dimbali nit ñi yooyu di jaay ay ay ay suufam di dimbali nit ñi hein mais sauf que même buñ mënee comprendre loolu au début mais sax ci sax ci loolu mooy li nga xam ne mooy li problématique. loolu moo taxoon ñële ñëw saxaaba yi muhaajiruuna yi Seydina Abdallah ibn Zubayr njëkkoon a jaar radiyallahu anhu ñu wax ak moom voilà yéen ne ko mais Aysa ñoom moom al-Miswar ñoom Abdurrahman finalement biñ ñëwee ànd ak Ibn Zubayr radiyallahu ñu ne ko mais xam nga Aysa li ngay def jaaduwul lii nii waroo ko def fàtte di ko fàttali waxu yore saa saa am gëneel yu nekk ci dog ci ci ci jokk mbokk ak nekk ci dog ba ni mu ci génne voilà. <laughs> <laughs> comme quoi mooy léeg-léeg dinañ jàng di nga jàng benn mbir mais am lu tax daal affaire bi bi ah lii xewee am daal mais mujj na walla alhamdu wal minna delluwaat ci loolu ba daal di bon yamin gi manoon na saraxa benn jaam kese ah non maanaam génne euh, libéré benn jaam kese mais quarante jaam la génne euh, moom voilà ndax tahriru raqaba moom euh, doy na quoi voilà ñu noonu quoi <laughs> waaw waaw bu ci joxoon benn rek mais war a am moo tax mu joxe quarante mais loolu c'est pour wax ne mooy façon nizar yu mel noonu nizar ne dootuma waxati diw jeex na euh, te muy jullit di sa mbokk loolu mooy loolu l'islam cause bu mënula cautionner affaire boobu moo taxoon saxaaba yooyu yëpp biñ ñëwee wax ko ah, bi leen na Abdallah ibn Zubayr ñuy wax loolu neewuñ ah Aisha li mu li mu wax dëgg la li mu nekk noonu la mais dañoo xam ne dañ ne non même bu dee am na problème si mais il faut trouver une autre solution waaw waaw parce que bon euh, jàpp na Ibn Zubayr bon waxoon naa la ni ko surtout défini quoi ak yooyu loolu day xaw a doy waar waaye mooy loolu nga sanctionné ko ci sanction boo xam ne mooy <laughs> yow deew doo ko tudd ba ni ngay faatoo loolu day xaw a màgg quoi moo tax it biñ ko fàttale ko biñ ko fàttalee tamit mu fàttale waaw topp di di ñoom mal radiyallahu anhu Abdurrahman voilà ci di ba keroog muy muy muy bàyyi lim ne lim jàppoon voilà parce que loolu daa ci li nga xam ne leen saa sam da ko doon tere waaw waaw moom moo nettali xadiis bi man nadara ku fi nidar an yuti allah fal yuti moo tax euh, euh, nadru ma'siya la yajuz waaw mooy di nidar nidar yoo xam ne Eh, nizaru mooy yàlla la loolu jaaduwul waaw loolu jaaduwul te am na yeneen xadiis yoo xam ne yeneen saxaaba yu ko yu génne xadiis yu mel nii mooy comme ndaw si nga xamante ne ah Seydina Imran ibn Husayn hmm, moo ko soloo ndaw si te tuddoon nañ ko fii bi nga xam ne prisonnière la woon yéeféer yi dañ koo jàppoon jamono yeneen saa salaam après mu rëcc mu rëcc te ci naaga ak yonent bi ay saab la yéegoon mu daal di <laughs> hein mu daal ne moom nizar na ne bu ko yàlla muccalee mu daal di euh, loj gëléem gi daal di koy rendi quoi yonent saa salaam tere ko ko waaw waaw ne ko laa nazara fii ma'siyatillah wa fii ma laa yamliku nu aadam amul nizar ci mooy yàlla ak loo xam ne moom yow gëléem gi premièrement yonent saa salaam ko moom <laughs> yow bu dimbali la même bu doon yaa ko woon ba nga rëcc nan di koy nizare di ko di ah kon loolu loolu kiiwul quoi <laughs> waaw moo tax yooyu amul waaw Seydina Umar euh, radiyallahu anhu solo na tamit xadiis mel nii al imaam Abu Dawud indi na ko mu ne foofu yeneen saa sam ne laa yamina aleyk wala nadra fi ma'siyati rabbi wala fi qati'ati rahim wala fi ma la yamlik waaw amul benn ngiñ benn ngiñ gooy ngiñ naan wala nizar gooy nizar naan ci loo xam ne mooy yàlla nga naan boo di ci naan di nga ko def ci mooy borom bi wala dog mbokk ko mooy ko lii mooy exemple sayyidatu Aisha Abdallah ibn Zubayr radiyallahu anhu loolu amul nizar boo ci mën a def ak yooyu loolu loolu kenn du ci bàyyi xel voilà ak loo xam ne moo moo ko alalu jàmbur li ñu waxoon sànq nga naan salaire u monsieur X de eh, eh, un million cinq cent francs lay gagné bu bu weer wi deewee cinq cent francs yooyu dinaa ko joxe ci jàkka ji yaa ko moom wala moo la ko jox mukk kon demal toog <laughs> voilà moo tax nag boroom xam-xam yi nag léegi dañu wuti ci affaire bii mooy léegi euh, bon dëgg la yeneen saa salaam nee na bon benn côté bi indiwul benn problème <coughs> booy boo nizar <coughs> li nga nizar <coughs> muy jaamu yàlla lu baax alhamdulilah nga def ko loolu alhamdulilah voilà voilà loolu alhamdulilah ku nizar jaamu yàlla yeneen saa salaam leen mottali. mais wax ji mooy ki xam ne daa nizar loo xam ne mooy yàlla la kooku est-ce dëgg la yeneen saa sam nee na wa man nazara an ya'siya allaha fala ya'si yàlla bu mu ko mooy waa léegi dëgg la bu mu ko mooy waa léegi est euh, waajoo xam ne dane woon waaw man nizar sama feebar bi ma feebar bu ma ci wéree dinaa sàcc dix mille francs CFA daal di koy saraxe waaw mais xam nga ni sarax baaxul léegi yàlla wéral ko léegi est dañ naan ko léegi defal li nga doon de dañ naan déet ndax saa saam nee na man nazara an ya'si Allah ndax sàcc mooy yàlla la voilà bu ko bu ko defam ah. léegi nag li des mooy waa léegi day kafaara wala déet parce que quand naa waaw te nizar boobu mooy kafaaraam mooy la aaya boo xoon rek ci wàllu ngiñ laa yuxa laa yuaxidukum allah billahwi fi aymanikum walakin yuaxidukum bima aqadtum al ayman voilà léegi suuf mooy waa léegi waa ji day kafaara wala déet jumhurul ulama ne déedéet waaw du du kafaara dara <laughs> léegi te ñooñu mooy xanafiye yi Hmm? maalikiyé yi ak shafi'iyé yi ak même ahmad euh, imaam ahmad li gën a dëgër euh, léegi nag mu am ku mel imaam ahmad ci boppam wala avant moom al imaam as-sawri imaam ishaq rahmatullah alayhima na ko noon imaam ahmad ak riwaay euh, Euh, non imam ahmad mooy euh, ngiram dañu xaw a ba ba phase wu mais ci moom moom dañu jële ci moom ñoo ci as-Sawri imam ishaq ahmad ak lenn ci Shafi'i yi mais ak Hanafi yi non Hanafi yi bokkuñ ci ñële Hanafi yi non affaire bi la jumhur ñoo ñam ñooy Maliki yi en fait à vrai dire bi mooy deux deux la mooy Shafi'i yi non Maliki yi ak Shafi'i yi lépp ci ñoom loolu loolu moo gën a siiw seen ngir dañ ne ko dara dul kafaara du kafaara dara képp ku ni la mooy yàlla doo ko def te doo ko faara xanafiya yi rahmatullah alayhim ni aha kay ahmad jëli nañ lool ci moom al imaam ak imaam Isaaq ak lenn ci Shaafi'i yi al imaamu Tirmidi rahmatullah alayhi bi nga xam ne ci la solo xadiis bi ak toom solo na ko eh, mooy xadiis Sayyidatu Aisha bi radiyallahu anha wa ardaaha mu ne déglu imaamu Tirmidi mu ne hada xaditun xasanun saxix waqad rawahu yahya ibn abi kathir an alqasim ibn muhammad wahuwa qawlu radiyallahu anhu wa huwa qawlu ba'd ahli al-ilmi min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ghayrihim wa bihi yaqulu Malik wa Shafi'i qaalu laa ya'si Allaha wa laysa fihi kafaaratu yamiin idaa kaana an-nadru fi ma'siya waaw ginnaaw bi mu ne lii xadiis la boo xam ne xasan bu baax saxiix bu wér mu ne te Yahya ibn Abi Kathir soloo na ko jëla ko ci al-Qasim ibn Muhammad rahmatullah ala al-jami' ah, mu ne te lool mooy waxu lenn ci boroom xam-xam yi min ashaabi nabi radiyallahu anhu loolu nag day wane ne ah, wuute la ak ñeneen mu ne wa bihi te ci wax yooñ ne non seulement hadis bii ni wa mooy moom la Malik wax ak Shafi'i ñu ne duwaa ji bu mooy yàlla non bu mooy yàlla ne naan sama nizar bi laa la man nizaroon dama ci yoon nizar bi mooy yàlla danga koy arrêté ah. walaysa fii kafaara te amul benn kafaaratu yamin waaw waaw amul benn luñ ci kafaara waaw bu dee ne nazar wa iza kaana nazaru fii ma'siya bu dee ne ni saram googee ci mooy yàlla la woon amul dara lu mu ci def kon gis nga al imaamu abu isa muhammad ibn isa muhammad ibn isa ah, ibn sawrata at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala euh, rahmatan léegi nag mu des kon imaamu at euh, noonee la ko nettalee noonee ne la ko nettalee léegi nag ñu boo seetloo ñoom d'accord nañ ci benn te nizar bu mel noonu dafa xaraam moom mooy nit ki bu mu ko def di nizar naan euh, Euh, man bu ma yàlla muccalee nizar naar ay ñaari nit yow loolu daa xaram yooyu ñaari nit loolu <laughs> nizar gu mel noonu dafa xaram fi ñu wute mooy lan mooy est kafaara gi daa war wula déet ñoom Hanafiya yeeg yooyu ñu ne ba bañ a war ak imaam Ahmad bañ a war waaw waaw parce que ñoom dañu ne léegi nag ñooñu ñu njëkk ñooñ dañu ne parce que Sayyidatu Aisha nii daa solo xadis boo xam ne waa ashaabu sunan ñoo ko solo mu ne yonent bi alay saa salaam nee na la nadra fi ma'siyatin wa kafaratuhu kafaratu yamin mu ne yonent bi alay saa salaam nee na amul ci loo xam ne mooy yàlla la képp ko def nag la ngay réparer loolu mooy kafaratu yamin kafaratu yamin moom lañ la waxoon ci aaya bi léegi suuratul maa'ida ñu waroon bi naan laa yu'aaxidukum allahu billaghwi fi aymaanikum walakin yu'aaxidukum bimaa 'aqadtumul aymaan fa kaffaaratuhu it'aamu 'asharati masaakiina min awsati maa tut'imuuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriiru raqabatin faman lam yajid fa siyaamu thalathati ayyaam dhalika kaffaratu aymanikum idha halaftum fazu aymanakum kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun borom bi ne du leen jàppe bil laghwi fi aymanikum mooy seen gi ñi nga xamante ne billaay damay dem caaroy gaar billaay daw ma ko woon mooy yoo xam ne waa ji day fo jàppawu ko kii mais yooyu non walakin waaye yu'akhidhukum lim leen di tenir rigueur ci jàppe mooy bi ma aqatumul ayman li nga xam ne nag loolu moom dangeen koo fas ngir duña fa kafaratu ku ko def nag lii nga koy réparer <coughs> itaamu mooy nga leel première chose asharati masakin fukki miskin way ñàkk min awsati lu gën dugg doomu nag maa tut'imuna ahlikum li ngeen di dundale seen ñoñ aw kiswatuhum mooy ay suwaala wala boog nga solal leen ñooy miskin asharatu fukki miskin yooyee aw tahrir raqaba wala nga daal di goreelu jaam léegi yii ñooy fuwaay benn ci fa man lam yajid ku trouvéwul dara ci lii nag bu boobaa ngay woor fa siyaamu salaasati ayyaam ngay woor ñetti fan léegi nag kon ñoom ñu ne sayyidatu Aisha moo jëlee loolu voilà mais yeneen saa saam nee na la nazara fi ma'siya comme li ñëpp d'accord que ne nizar nizaru mooy yàlla dafa xaram waaye nag képp ku ko def wa kafaaratu ku ko xasa def nag nizaroon loo xam ne mooy yàlla la kooku kafaaratu yamin kooku moom da ngay def kafaara comme boo giñee def lu wuteeg la nga giñ lu mel nii comme ni aay bi wax waaye loolu ashabu sunan ñoo ko soloo même bu dee ruwaat yi ñi ñi nekk càll bi dëgër nañ imaam al-Hafiz na Hajar bi ñuy tudd lii mu ne waaye lakinnahu <laughs> ma'lula ah, xadiis boobu am problème lu tax mu ne fa inna Zuhri ndax imaam Abu Bakr Zuhri mi ko soloo rawaahu an Abi Salama moom moom danee an Abi Salama xam nga imaam Zuhri taalibe imaam Abu Salama la ibn Abdurrahman ibn Awf ñoom ñoom ñooy taabi'i mais kële moo ko magoon waaw léegi euh, euh, <laughs> mooy ay taalibe saxaaba lañ mais kee moo moo ko magoon quoi imaam Zuhri day jële ci moom imaam Zuhri sàllale boobu boo gisee moom ci abu abu ko jële nga ne kon lii baax na waaye mu ne summa bayyana imaam Zuhri après dafa leeral que ni hadith bi jëlewu ko ci abu Salama dëgg-dëgg loolu moo tax problème mu <laughs> ah, ah, ah, ah ah haddathani man laa attahimu am problème waaw man nettali na ma koo xam ne am naa ci moom wóolu naa ko. imaam az-Zuhri rahimahullah mu après imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne summa bayyana annahu hamalahu an Sulaymaan ibn Arqam an Sulaymaan ibn Arqam an Yahya ibn Abi Kathir an Abi Salama fadallasahu bi isqaati ithnayni wa hasuna adh-dhann bi Sulaymaan wa huwa 'inda ghayrihi da'if bi ittifaqihim waaw mu ne imaam euh, euh, az-Zuhri après dafa leeral que ne non hadis bi bu naan an euh, an Abi Salama jëlewu ko ci Abu Salama directement de. ginnaaw gi leeral que ni ki mu jëlee la toxalee xadiis mooy Sulaymaan ibn Arqam Sulaymaan ibn Arqam jëlee ko ci Yahya ibn Abi Kasiir moom mu jëlee ko ci Abu Salama kon imaam al-Haafiz Ibn ne xoolal mu mu mu mu nëpp nëppal ñaari nit muy kan Sulaymaan ibn Arqam ak kan Yahya ibn Abi Kasiir Allah mu rotal ñaar ndax daa rafet njortu ci Sulaymaan jàpp ne ku dëgër wa huwa inda ghayri alors que kurut moom imaam az-Zuhri moom gaa yi dëppoo nañ ko kii nii ku faible ay xadiisam kenn du ko téye dafa wéradi waaw mu ne wax ak at-Tirmidhi imaam al-Hafiz Hajar rahimahullah mu ne te imaam at-Tirmidhi nettali na an al-Bukhari yi jële ci imaam al-Bukhari yi sëriñam rahmatullah alayhi ma annahu qaala la yasih ne lii dëgëru ah. waaw walakin waaye lahu shahidun am na loolu koy mel ni lu koy témoigner leneen <laughs> min hadith Imran ibn Husayn hadith sayna Imran ibn Husayn radiyallahu anhuma mu ne akhrajahu an-Nasa'i wa da'afa sauf que imam an-Nasa'i bam soloo hadith ba benn hadith lu wéru waaw wa shawahidun ukhra mu ne am na yeneen imam al-Hafiz Ibn Hajar yeneen yu koy témoigner waaye zakartu anifan mu ne dégg tuddoon naa ko léegi muy sarali ci kaw mu ne wa akhraja ad-Daraqutni imaam ad-Daaraqutni soloona rahimahullah min hadith Adi ibn Hatim nahwa mu ne fi hadisu Adi ibn Hatim radiyallahu anhu mel ni waaw <coughs> mu ne wa fil baabi aydan umumu hadith Uqbat ibn Amir hadith Uqbat ibn Amir bi doon wax sànq mooy kafaaratu nadri kafaaratu nadri kafaaratu yamin mu ne leen saa dana kafaaratu nadri mooy boo nisaree ne da ngay def. te defoo wala boog loo xam ne mooy yàlla la ñu ne la bu ko def mooy la ngay tooy kafaara mooy kafaara boo giñee te defoo loolu wala loolu voilà comme niñ ko gis sànq aay bi mu ne loolu axrajahu muslim imam muslim moo ko solo mu ne waaye waqad xamalahul jumhur ala nadril mu ne waa jumhur nag xadiis bi dañ koo yenne non non non lii mooy ki nga xam ne dafa mer waaw <coughs> mooy ki nga xam ne dafa mer la ñenn ñi daal di koy yenn ci nizar goo xam ne dafa dafa joyu mu ne waaye nag laakin axraja Tirmidhi imaam Tirmidhi nag dafa solo waaye ak Ibn Maaja a Uqba xadiisu Uqba bii imaam Muslim solo koo xam ne da ne kafaaratu nadri idaa lam yusamma kafaaratu yamin mu ne kafaaray nizar boo xam ne tuddoo ko waaw kay boobu mooy kafaaratu yamin voilà mu ne walaf dum nu maaja kàddu imaam nu maaja man nazara nazran lam yusammi ku nizar nizar boo xam ne tuddoo la ngay nizar waaw kon loolu mel ni day leeral xadiis yi naa imaam muslim bi manu ngeen ci tegtaloo kon yéen xanafi yeeg xambali yeeg yooyu te ne dañ leen a war a euh, dañoo war a kafaara même bu dee ne mooy yàlla la woon du ko def waaye day kafaara kon manoo ko cee teg parce que yi la ne nisar bu mu tuddul te loolu dafa joyu te li muy gën jëm mooy ci nisar bu jaar yoon waaw waaw <laughs> waaw mu ne wa baa bi xadiis ibn Abbaas rafaaw mu ne bokk ci xadiis yu mel nii buntu yu mel nii yuy wax ci lii hadith ibn Abbas radiyallahu anhu am da ko yëkkati mu ne leen saa man nadara nadran lam yusammi fa kafaaratu kafaaratu yamin mu ne képp ku nizar <coughs> am boo xam ne tudd ko kafaaraam ni koy kafaar mooy kafaaratu yamin boo waatee ne li nga def ta defoo mu ne axrajo Abu Dawud waaw mu ne wa fiihi nekk na wa man nadara fi ma'siyatin fa kafaaratu kafaaratu yamin wa man nadara nadran la yutiquhu fa kafaaratu kafaaratu yamin mu ne Euh, waaye wari wari waatuhu thiqat lakin akhrajahu ibn shayba mawqufan wa huwa ashbah léegi lii lépp Hanafi yeeg Hanbali yi dañ koy dañ mooy seeni lay ne imam ibn ibn Abbas kat nee na yoneen saa salam dana yoneen saa nee na wa man nadara fi ma'siya yokku na ci imam Abu Dawud rahimahullah képp ku nizar fi ma'siya ci mooy yàlla fa kafaaratu na muy fare loolee kafaaratu yamin mooy kafaaratu yamin lay mooy boo ngiñee defoo la ngay koy kafaara yooyu nga koy <laughs> loolu moo koy même réparation yi waman nadana nadara ku nidar ab nadar boo xam ne laa yusiqu manu ko fa kafaaratu kafaaratu yamin kooku na def kafaaratu yamin mu ne góor ñi de dëgër nañ waaye imam ibn abi shayba même hadis bi da ko solo waaye na abbas la yem de mu ne te moo gën a niru ne loonu la demee loolu yeneen saa saa wax <laughs> waaw mu ne wa axrajahu ad-Daaraqutni min hadiisi Aysa al-imaam ad-Daaraqutni Ali ibn Umar ad-Daaraqutni rahimahullah daal dina koy solo ci hadiis Sayyidatu Aysa wa hamalahu mu ne lii nag aksaru fuqahaa ashaabi al-hadiis ala umuumi mu ne ëpp ci fuqahaa ashaabi al-hadiis waa hadiis dañ ko yenn ci ñu joyoo laakin qaalu dañoo wax ne inna an-naazira mukhayyar bayna al-wafaa'i bihi bimaa iltazamahu wa kafaaratu yamiin mu ne moom dañ koy tànnloo diggante li nga xamante ne ki nizar mu matal walla boog mu def kafaaratu yamin mais loolu mooy nizar goo xam ne gu dagan la voilà mais pas mooy yàlla parce que mooy yàlla moom yëpp d'accord nañ koo tere kon mu ngi noonu wallahu taala alam ah léegi leen ci xanaa bi lay <laughs> ah ñoom ñu ne lii dëgëral suñu mazhab ka ne waa ji fi nizar mooy yàlla doo ko def mais da ngay kafaara yamin kafaara fu yamin nga koy réparer ñu ne ndax lool sax na ci mbooloo ci saxaaba yi te jëlewuñu wala yuhfazu an saxaabiyin xilaafa te <coughs> takkuñu jële ci beneen saxaaba lu wuteeg lool ba pare lenn koo koy ci xanaa bi lay ne te qiyaas bi boo doxalee qiyaas loolu lay wane li anna nazar an nazra ndax nizar moom yaminun fa xeetu waat la kama waqa fi hadith Uqba lamma nazarat ukhtuhu ukhtuhu an tahujja mashiya ah, li tukaffira an yaminiha fa summiya an-nazru yaminan an-nazru yaminan an-nazra yaminan wa min haythu an-nazar huwa uqdatun lillahi ta'ala bi-iltizami shay'in wal halifu aqada yaminahu billahi multaziman bi shay'in thumma bayyana anna an-nadra akadu min al-yamin wa rattaba alayhi annahu law nadara ma'siya fa fa'alaha lam tasqut anhu kaffara bi xilaaf al-halif moom mu ne xambali bi mu ne moom ginnaaw bi mu ne qiyaas loolu lay wane tamit day dag ko affaire boobu quoi ndax waa ji nga xaman ndax nizar nizar euh, xeetu ngiñ la rek comme ni hadith Seydina Uqba bi bi nga xam ne euh, sërëm Uqbatum na Amir sërëm moo ne woon dafa dafa dafa waat dafa nidar bopp ne day ak def tànku neen xam nga loolu dina garaaw de boo jógee Medina <laughs> ba Makka tànku neen ci naaj bi moom di nga am a yé <laughs> waaw léegi nag ngir mu kafaara loolu yeneen saa saa mu ko waxoon mooy an loolu nidaram googu la tudde woon yamin waaw ngir euh, kon nag mu ngi noonu mu ne boo xoot seetee tamit mooy nit ki benn pacte la jël ab fas ak borom bi boo xam ne dane day engage wu def benn mbir <laughs> kii waat tamit loolu la dafa fasante yàlla ne day def benn mbir engage wu après nag mu ne waa ji Hanbali bi ginnaaw gi mu leeral que ne kat am ne moo gën a moo gën a moo gën a feddale ko koy waat <laughs> ba pare mu teg mu toftale ci nag nag ah bu doon ne dafa nizar mooy yàlla mu daal di koy def ne koo xam daa nizar mooy yàlla ba pare def ko mu ne malgré loolu lam tas xutanwu kafaara kooku moom kafaara gi du ko wàcc waaw contrairement ki nga xam ne dafa wu dafa waat <laughs> mu ne lool benn wàll la ci xanaa bi la yi mu ne waxtajalahu mu daal di ci euh, kii daal di euh, laye bi anna shari'a naha an ma'siya wa amara bil kafaara mu ne mu laye que ne euh, yonent bi alayhi salaam dafa tere <coughs> mooy yàlla waaye digale kafaara kon nag fa ta'ayyanat mu daal di ràññeeku voilà kon nag mu ngi noonu après mu tegtaloo ci xadiisu la nazra fi ma'siya amul nizar ci mooy yàlla kon mooy yàlla waroo ko def waaw waaye nag nizar gi loolu mënula wér waaye nag li ngay def mooy yow dañ laa digal nga kafaara voilà ndax lan nizar ci lu mu baax loo xam dafa dagan baax na waaw ah euh, <laughs> kon mais loolu lépp en tout cas insha allahu taala loolu euh, <coughs> amaana li Maliki yi wax ak Shafi yi ngir tëj moo gën dëgër quoi parce que yonent way saar saar fii boo seen xadiis yi dañu am problème benn ñaareel mooy fii dane rek euh, euh, euh, tegu ci dara quoi yonent bi alay salaam waxul dara te abu israil benn waay la woon mooy waajooju ibnu abbas ne yonent bi alay saar salaam moom ci saxiixay ni yonent bon benn waaye la ci waa Quraysh ah, boo dugg non ci Sahih imaam al-Bukhari moo ko solo <coughs> Abu Dawud ak seen sëriñ <coughs> imaam Ahmad ci loolu jiitoon ak an rahmatullah alayhi <coughs> imaam ibn Abbaas radiyallahu dana yeneen saa salaam dafa roobu benn waay waaw da doon xutba quoi gis benn waay bu taxaw mu ne kii kan la ñu ne ko kii di Abu Israa'il la dafa nizar këne day taxaw euh, ci ci ci naaj yi te du toog ba pare taxaw ci ronu naaj bi du wax ak kenn ba pare woor yonent saa salaam ne digal leen ko mu wax <coughs> tamu kerlu tamu toog waaye koor gi nag na ko mottali waaw waaw kay mooy yu dagan la ko yàlla defal ak tamit teg sa bopp ci mbugal moo taxoon mu wax keneen te inna allaha an ta'dibi hada la am na yoo xam ne sax ci riwaay kii nii yenn yoon yi ne boroom bi moom <coughs> waa ji mbugal gi muy mbugal boppam borom bi moom daal dina ciy set wécc waaw waaw moo tax imaam al-Qurtubi ne gis nga nettalib abu israil bii nettalib abu israil bii moom nekk na ci mooy dalil bi gën a dëgër waa waa jumhur que ne adamu wujubil kafaara ala man nadara ma'siya aw ma la ta'ata fii koo xam dafa nizaar mooy yàlla wala loo xamante ne amul euh, topp yàlla ci loolu loolu amul dara lii dafa leer xadiis <coughs> di gën a gën a jàppale waxu <coughs> mooy Maliki yi ak Shafi'i yi que ne loolu dara fii kenn du fi loolu daa warul ni euh, kafaara googu voilà mu ne moo tax qaala Maalik lamma zakarahu